kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala tey ñu àggale li nga xam ne mooy xaaj bu bees di juzu bu bees ginnaaw juzu bii ñu jeexal daa am nag loo xam ne fàtte woon nañ koo leeral mooy ne juzu bii ñu génn ñu ngi gisoon lan lañu gisoon seydina Taaha ak seydatuna Maryam alayhim assalaatu wassalaam ñaari saar yooyu lañ gisoon li ñu fàtte woon wax mooy juzu boobu bu dee ni mu demee ci téere yi mooy ne Taaha lay jeexe tàmbalee dekkuloon suuratul kahfi bi ca laaya ma nga xamante ne nii mooy juróom ñaar fukk bi juróom foofa la doon tàmbale jeexale suuratu Taaha ba na may jeexee alayhi salaatu wassalaam waaye dañoo boole woon ñaari saari kese lañ jëloon muy suuratu Taaha ak Maryam alayhim assalaatu moo tax ci saa bii ñu nekk nag kon mooy lan la woon lan la waroon a demee mooy suuratul isra yi la waroon a tàmbalee daal di jeexe fi nga xamante ne nii mooy laayaab juróom ñaar fukk ba ak ñeent foofu la waroon a yem ci suuratul fi waaye comme nag ni ñu defoon rek lañuy def mooy dañuy jël saar suuratul kahfi ak la nga xamante ne nii mooy suuratul isra yi inchaa allahu taala kon saar bi mooy suuratul al kahf al kahf nag mooy lan alkahf mooy li nga xamante ne nii benn xun moom lañ naan xunt moom nag wute nag xaar waa xaar mooy xunt kahf moo gën a yaatu mooy kahf ci yépp ci montagne lay nekk ci montagne bi lay am loo xam ne ab xar-xar bu nekk ci biir montagne bi bu dee bu mag la yaatu mu yaatu ba nit man faa nekk gin faa bu loo xam ne bu fa nee di gën a yaatu loolu lañ naan kahf waaye bu dee dafa gën tuuti loolu lañuy woowe xaar loolu xaar lañ koy woowee kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy différence bi mooy diggante kahf ak li nga xamante ne nii mooy xaar lii nag saar bi mooy suuratul kahf kon nag saar bii nii insha allahu taala dina ñëw ba gis lan moo tax boroom bi tabaraka wa taala ak tur bi fan la jóge li nga xam ne ci biir saar bi léegi nag saar bii nii makkatal mukarrama zaada allahu tashrifan wa takrima la wàcc loolu mooy li nga xamante ni moom la jamaahirul ulama muy mbooloom boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim loolu lañ wax sauf que alhamdulilah am na rek yoo xam ne nettalu yoo xamante ne nii ñu jële ci mawlaana ibn Abbaas ak ku mel na imaamu Qataada ibn Di'aama radiyallahu anhuma wa ardaahuma kene alaaya bi naan wasbir nafsaka ma'a alladhiina yad'uuna rabbahum bil ghadaati wal 'ashiyyi mooy laaya boobu noonu am nañu ne loolu Madinatul Munawwara jël nañ ko ci ñoom ñaar ñi radiyallahu anhuma jël nañu ci Muqaatil beneen wax boo xam ne njaal beenu laaya bi ba ni nga xamante ne mooy mooy laal deenu saar bi ba juróom ñetteelu laaya bi loolu Madina la wàcc ak yi nga xamante ne nii moom la borom bi di wax ca laaya ba nga xam ne mooy téeméer ak ak juróom-ñaar téeméer ba ak juróom-ñaar ak téeméer ba téeméer ak juróom-ñett ba ñu ne ñaar moom moom muqaatil mu wax loolu le wallahu ta'ala waaye daal li leer mooy yëpp daal lañ ne lii moom madina makkatal mukarrama la wàcc zaadaha allahu tashrifan wa takrima kon suñu boroom tabaraka wa taala di tàmbalee mu ne bismillahi rrahmani rrahim mu ne bismillahi ci turu ki nga xamante ne nii mooy suñu boroom di allah arrahmaani mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande lay tàmbalee arrahimi te yërmandeem yaatu mu ne alhamdulillah alhamdulillah mboolem cant yi daal moom ñeel na lillaahi borom bi la ñeel de alladi moom mi nga xamante ne nii anzala moom moo wàcce ala abdihi ci jaamam bi jaamam bi nag mooy kan mooy sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam lan la wàcce ci moom mu ne alkitaaba téere bi di alquraan walam yaj'al lahu iwaja te alquraan ji amul genn wute gu ci am aku dëng-dëng loolu amu loo xamante ne da ngay ñëw mu ne la lii moom moom waaw àjjana am na après mu jekki ne la noonoonoo yooyu amul non loolu doo ko gis ak wuute yoo xamante ne moo taxoon suñu borom ne waxal yéefér yi ne leen gis nga alquran ji bu jóge woon ci keneen ku dut bi di ngeen fi gis di ngeen fi fekk ixtilaafan kasiira ay wuute yoo xam ne yu bari comme rek ni ngay gisee nit ñi buñ bindee seeni roman bind seeni livre ak yooyu nga gis les critiques littéraires ak gaa yoo daal di mooy liñ la wax ne set baax na waaye niñ ko bindee laajal mu katu thèse yi ak mémoire yi lu ñu mën bi bind luñ leen tagg tagg dina am ak mee ca gannaaw alquran amulu meere mooy mais amu ci te lennu dëng dëng dëng wuuti ci de mu ne fa bi mu ne nag xayima mu ne saar alquran ji daa nekk loo xam ne jub cow la nekk de li yundira borom bi moo ko defee noonu nga xamante ne nii moom dafa nekk cow wooral comme ni nga xam ne yoon wi muy woote jëme muy siraatal mustaqim moom noo nee na mel ne lan moo tax borom bi daal di koy def noonu mu ne li tundira li yunzira boo ngir mu daal di xupp moom alquran wala rek nga ne li yunzira li nga xam ne ngir yonent boobu jaamam boobu daal di xupp ba'san shadida xupp nit ñi ñi nga xam ne rawatina ñi nga xam ne ñooy mooy borom bi tabaraka wa taala ba'san shadidan mooy mbugal mu tar moo xam ne mu ngi ñëw ci kanam de boo xam ne ngir ñan la ko borom bi dencal mooy ñi nga xam ne ñoo koy weddee ko bokkaale min la dun bu mbugal moo xam ne nag ci borom bi tabaraka wa taala dikkee dee wa yubashira waaye alquraan dafa ñëw ngir di bëggal waaye ngir abdahu muy jaamam boobu alayhi salaatu wassalaam di bëggal almu'miniina way ngëm yàlla yi nga xam ne ñoom ñoo ko nangoo gëm tagu si li nga xam ne moom la jàngale mi ko borom bi ñoo alladiina mooy way ngëm yàlla yooyu nag mooy ñi nga xamante ne nii ya'maluuna dañuy jëf ay saali as-saalihaati yu baax yi dee la lahum ajran hasana mooy di leen bëggal lan anna lahum kana ñoom ñooñele di jëf-jëf yu baax ñeel na leen ajran payoor xasanan gu rafet a rafet ku baax muy la nga xam ne mooy aljana ak la nga xam ne moo raw aljana di ngërëmu borom bi tabaraka wa taala maakisiina fiihi abada mu ne nag ajjana goo gëla bu ñu fa duggee fa la ñuy sax de du ñu fa dugg ñu ne leen eh sa waay yéen seen séjour kat jeex na ndax ba ngeen fi nee ba léegi yàgg na ay wa waay génn leen waaye quand ko ce que vous nous rendez loolu amul de déedéet jeexal ngeen déedéet ndax ñoom biir àjjana jooju la fa la ñuy sax de mu ne wa yundira ba léegi jaamam boobu waaye rad alayhi salaatu wa wassalaam waaye wa yundira alquraan ji ñëw ba léegi di xuppo alladina gaa yi nga xam ne qaalu ñoom de mooy ca yéefér yam waxoon sànk ne ngir basan shadidan goo xam ne mooy gu tar goo xamante ne mbugal mu tar muy ñëw ñi nga xam ne nag ñoom la ko waajalal ñoom lay wax nii ne wa yundira te di leen gën a xupp rawatina ñoom ba léegi nii alladina ñoom ñi nga xamante ne nii qaalu dañu ne ñoom ñi nga xam ne ñoo naan borom bi dafa jàppe doom comme ni ñu ko gisa woon ci saar bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna loolu ñan ñoo ko wax mooy boo demee ci karcaan yi ñoom dañu ne ñi nga xam ne waa jàngu bi dañ ne Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam wal iyaadu billah doomu yàlla la wala yàllaa ko jàppe doom nga dem ci ñi nga xam ne ñooy yaawur yi di yahuud yi di yow juif yi ñoom ñu ne ki nga xam ne mooy Seydina Uzayr alayhi salaatu wassalaam de moom lool loolu lañ ko tuumaal léegi nag nga ñëw ci arab yi ñoom ñu doon wax ne seen yàlla yi ay doomu yàlla lañ waaye malaaka yi am ci ñoom arab yi tribu yoo xam ne dañ ne woon malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom itam ay doomu yàlla lañ loolu lépp nag borom bi ne alladina gaa yi nga xamante ne nii qaalu dañu ne attaxada allahu walada naan ñun de borom bi daa jàppe doom maa lahum wal iyaadu billah suñu borom bi wax ci juróomi laay bi mu ne maa lahum bihi min ilm mooy loolu ñuy avancé te di ko wax amuñu ci benn xam-xam amuñu benn xam-xam ci loolu mooy daal lan mooy ay wax la yoo xam ne jugul ne wala li abaihim waaye du caagante ne ñoom amuñu ci benn xam-xam waaye seen maam yi ñu fekkoon ñu doon def loolu le di bokkaale borom bi tabaaraka wa taala ak seen bàyyi ñoom itam amuñu ci woon benn xam-xam kaburat ak a màgg kaburat rëy na de kalimatan kaddu goo xamante ne nii taxaruñu mu ngay génn nin afwaahim ci seen gémmiñ yi ya mooy wax yi ñuy wax di tuumal borom bi di ko bokkaale ba pare naan daa am daa jàppe doom borom bi ne loolu ñuy wax ak rëy loolu liggéen na ci seen gémmiñ yi in yaquluuna gis nga ñoom daal nekkuñ di wax illaa kadiba lu dul ay nari neen mooy gaay dañuy expliquer ñoom ñëpp lii ñu wax loolu lépp amul ay wax la yoo xamante ni nii ñoom ñoo ko créer seen bopp demewul noonu suñu borom tabaaraka wa taala mu ne yonent bi alayhi wassalaam fala'allaka baaxi'un nafsaka alaa aathaarihim mu ne ko fala'allaka nag amaana te lool sax yaa ngi koy def ndax xër gi nga xër yow Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam ci gëmug waay ku yéefiru Makka yi jàppe seen yàlla yi naan ay doomu borom bi lañ te di wal iyaadu billaah ñoo leen di ràmm ëllëg de waaye ñenn yi ñoom naan malaaka yeeg yooyele mu ne fala'allaka amaanata sax yow yaa ngi koy def mooy gis naa ne yaa ngi ci baaxoon daanaka daal nga xaw a rey mooy nga xaw a sonal nafsaka sa bopp mooy koo xamante ne nii vraiment mooy li leen dal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbir mi de def laa méttee métti ba daanaka coono bu nekk di nga ko tegoo liñ naan moom de daanaka sax moom moom waaye pare na ngir daal di bàyyi fa bakkanam sax ngir ñii gëm loolu lu mel noonu rek la borom bi tabaaraka wa taala di amaana nga dem sax ba daal di yow mooy yow yow sa dund dootu ko fekke ndax rek xër gi nga xër ngir lan mooy ngir gaa yi ala ci seen jeexital yi mooy bu ñu weddee ba du wax seen waxu kéeféer ni ngay sonne yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam seen ginnaaw ngir leeral leen gin leen a leeral ba ni gin leen a dégtal li nga xamante ne mooy message bi ba ni nga xamante ne noonu lay lay gëmee in lam yu'minu ñàkk ji li nga xam ne moom mooy ñàkk gëm gi ñu gëm bu dee gëmuñu bi hadal hadith jiite ci alxuraan ji asafa mooy ne tuutee des nga daal di rey sa bopp ci li nga xam ne mooy ak tristesse gi nga xam ne asafan njàqare gi nga xam ne moo lay dugg ci ñoom weddi gi ñuy weddi ak wax gi yu garaaw yi ñuy wax mooy comme yi mu wax léegi nag kaburat rëy na kalimatan ab li nga xam ne kaddu goo xamante ne nii mooy génn ci seen génn ñi loolu mooy day merloo yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko teg ci njàqare lool waaye mu xër ci noonu lay xëre ngir woowaat leen dugal leen ci biir de waaye nag borom bi moo dogalul ci ñenn ñi loolu lekk na ñoom dina ñu dégg li nga xam ne mooy njub kon nag ji bii di ñëw ñu àggale wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala